الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk jullit yi mbokk jullit yi maa ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu di sant di ndokkeel itam ci daje bu tedd bi daje lislaam bi nga xam ne mooy tëj nit ñi indi leen fi ko waral di li gën ci àdduna bi mooy jéem a xam ak xamle xamlu mooy warugar yu njëkk war doomu aadama mu fexee xam li ko boroomam sant ak li ñu ko tere muccam ci àdduna ak alaaxira aju ci bu ko xamee def na benn waru gar defee ñaareelu waru gar da koy faral di waxee loolu laa nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi diini mu def wala yunziru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yahdaruna xam loo ba xam benn waru wàcc na leen mu def benn waru gar mooy ñu xamle xamle mooy métier mi gën a tedd ci métier yi ndax daf konte ne jaasi l'islam moo not ñi xamle baytul maal ci boppam moo amee seenu bund ak yi ñuy aajowoo yépp ndax ñooñu ñooy ñuy dundal diine ak façon xamle wu muy xamle rek ci biir lislaam ndax doomu aadama yi bu ñu xamul duñu xam lu ñuy jëfee ca jàkka ya duñu xam lu ñuy jëfee ci ndaje yi ñu xam lan lañ war a jëfee ci bis yi suñu borom tànn digee ci loo xam ne kenn mënu koo am lu ci bis yooyu muy joxit doomu aadama melo woo xam ne mooy li ñuy wax valeur nit ko am valeur dëgg muy nit ki gëm yàlla ba noppi xam ko di ko xalaat di ko xalaat xalaat yi di fóot xolam mu toll fas yéene ba mu amee ngëm ak jaamu yàlla li koy mott di ko rafetal mu di yar lépp lu ñuy xamlu yar ni njàng la demee min al mahdi ila lahdi njàng ñaari xaaj la xaaj bi ngay jàng ci téere bi ak bi ñu lay wax ak bi ngay gis ci dund bi ngay dund ci àddina di walbatiku di dem ak dikk di liggéey di diggaaleeg nit ñi la mu lay jëriñ loolu lépp mooy genn wàllu xam-xam bi ñaareel bi cër bu suñu borom bind ci biir doomu aadama war koo génne ci lëndëm dugal ko ci leer mooy xalaat yi ñuy wax méditation li nga jàng da ngay toog di ko delloo si di ko seetantal di ko étudier seet lu ko tax a jóg lu la ca jaaxal loo ci waroon a yokk loo ci waroon a wàññi ni ñu ko déggee yow ndax doy na loo ci gis dina lënt wala loo yaakaar dina indi leneen nga laaj ko xalaat moomu nag ci weetaay mooy indi nit ki genn wàllu xam-xam mooy ragal yàlla mooy indi nit ki xam yàlla mooy indi nit ki moo koy jox valeur bi mag dëkk moo ko jox ab yar ndax yar fii nit kaa ngi dund ci adduna du ko jeexal xawaat bis bu nekk rek mu dolliku ndax dañu ne nit ki nga xam ne démbam ak teyam ñooyam képp perte na ndax sa tey dafa war a gën sa démb bu la wóoree ne dund gi ngay dund ci adduna bu nekk la nga ca def daañu la ko laaj la nga ca gagné ak la nga ca perte la nga ca def ci looy rëccu ak la nga ca sàggane ci loo xam ne bu ëllëgee ba nga gis la mu la indil da nga ko jooy war nga ko génne ci saw doxaliinu bis bi ba bu ëllëgee nga am ci yoo wattandiku am ci yoo def yoo daawul def def ak yoo xam yoo xamul woon doomu aadama bi ni ko njàng di melal de boo nee alxuraan ni mu koy melal ko fekkoon muy përëm mu def ko muy wurus xam day jëf nit ki muy wurus ngeen wurus buñ ko peese ak përëm ñu tolloo poids seen valeur ëppante buñ leen jaayee njëg gi dana ëppante noonu la doomu aadama yi demee tax nit ki bu dee place bi ñu ko jox bu dee daraja bu dee wegeel buñ ko wekk lépp mën nañ koo nangu jamono mën na koo dindi ba mu def valeur valeur nit ki moom bu ko adduna bépp mere woon it du dañ du wàññiku te lan mooy valeur lu mat a xam na moom lañ ku nekk war di sàkku fu mu toll lu muy xaleel ba muy génnee adduna sallallahu alayhi wa sallam daf ne xayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu annas alimul qur'an fardu kifaaya bi gën a yëkkatiku ci fardu kifaaya yi lan mooy fardu kifaaya ñaari farata moo am farata boo xam ne collectivité bépp maanaam mboolem jullit ñëpp la warandoo bu ko ñii defee rek mu wàcc ñëpp ak farata joo xam ne kenn ku nekk sa wàllu bopp nga ci am moo xam ne kenn mënu la koo defal jàngale ak li mu nekk lépp fardu kifaaya moo gën a foor ci fardu kifaaya yi te mooy li nga xam ne bu manqué dara dootu mat lépp manqué tax nañu ne jaamu ki xam ni mu gënee jaamu ki xamul mooy nit guddi weeru laylatul badr fi mu gënee mat gën a leer ni mu gënee leere biddiw ci sunu gis noonu la jaamu ki xam gën a jaamu ki xamul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci beneen xadis ne jaamu ki xam ak jaamu ki xamul ñu ngi demee ni ma gënee kenn ki gën a woyof ci yéen loolu dafa am maanaam mu xóot mu ñu war a toj ni sallallahu alayhi wa sallam gënee ka gën ci mënu ko daw waxuma laa ni mu ka gën a suufee ci jullit ñi loolu ci jëf ji la tax jëf jëf jëfal ko adduna nga xam ne farata la adduna bi suñu borom indee daf noo teg ay war war war yoo xam ne ci turu adduna la ñu ware mooy mën a tax nu am jot ak talu mën a jaamu suñu borom faratay adduna yooyu bu ñu ko deful mu yàqal na lu bari ci sunu jaamu ak gunu ci martaba bi ñuy wax siddiqiya ba fa nag ku fa àgg gisatoo dara lu dul yàlla xoolatoo dara lu dul yàlla soxlaatoo dara lu dul yàlla mbindeef yépp ci adduna daje woon di la saaga di la xas moom ñépp daje lu ñu am jox la lu ñu xam wax la fuñ toll di la tagg ñoo yem kepp ci yow ndax gisatoo mbindeef yi ci bind mbindeef yi rek nga gis foofu moom sori na yoon la rek boo xam ne nit day dox ba àgg ci wàññi bu nekk ci benn lay tàmbalee ci mën na tàmbalee ci bi yéefar dem ba àgg ci siddiq ya ni kiy saxaaba yi bi ñu gëmagul lislaam ñoom ñëpp ay yéefar lañu woon waaye suñu borom dimbali leen ñu dajeek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci seenu dund jamono ji yonent bi dee dund ci adduna muy jamono ji jëm ci adduna di jamono ji nga xam ne ci la jaamu ëpp njariñ ëpp ci yoon di jamono ji nga xam ne ci lañ ubbee bunt leer yi ñuy nangoo jëf yépp di jamono ji nga xam ne ci lañ gën a xatale ci jàgg yi nga xam ne day lor nit ci fii ak ëllëg yépp bala muy àgg ci loolu fii nu toll dañu àgg ci adduna wet goo xam ne mooy gi ci gën a jafe mooy fi mucc ci gën a jafe mooy fi lëndëm gën a matale sallallahu alayhi wa wax na ko bi nga xam ne ni mu fi bëgg a jóge te dem di ziyaari bàmmeel ya misaale na ko guddi gu lëndëm koo xam ne doo xam boo ci dee dox doo xam fooy teg sa tànk muy bi jëm fi ñu nekk daanaka fi ñu nekk tàmbuli tàbbi tàbbi nañ ci war doomu aadama kon mu jiital xelam di ko seetantal guddi gu lëndëm boobu nga xam ne doo xam fooy teg sa tànk nga xam ne booy bala ngay teg sa tànk da nga làmb seet ba xam da nga ko teg fu lay gaañ wala fu lay lakk wala fuy xotti sa tànk bi wala déet jamono bi nii la da noonu la demee lépp lu nit kiy def lépp lu muy dugg lépp lu muy wax lépp lu muy jëfe war ndax dañuy dem ba lu baax ak lu bon lënt jaxasoo ba ñu bari duñu leen duñ dootuñu leen mën a xàmmee nga gis lu woyof fi yow lu ñàkk solo te gënoo ko muy dara te mën laa yóbbu fu bon ëllëg mën a sabab sa texee bi ëllëg tàmbale di sukuraat bëtëraayu bàmmeel ba saa taxaw ba ba ngay jéggi siraat day romb lu xam ne loo woyofal la te muy lu diis fa suñ borom woyofal gi ñu koy woyofal di la lor di la wàññi di la yéexal yéexal sa àgg fa nga jëm bu jamono joo xam ne kon li moo daan waxe ne sàmm yi waxtu tij yi gën a bari ak bukki yi lañ war a gën a néewali seen nelaw gën a fettantal seenu gis ak seeni nopp lu yëngu ñu xam mu doon luy dox ñu xam lu mu doon ak fu mu jëm ngir jur bu mucc foofu lañu toll daanaa ko wax boobaag léegi ëpp na ñaar fukki at léegi yaakaar naa ne ñi am xel tey seetantal ñëpp gis nañu ngaañ loolu jëm fii ci mbindeef yi te mooy jamono ak melaw jamono ñi dem bay dégg ay baat jullit di ko wax baat yu rëy rëy rëy yoo xam ne génne na nit ci lislaam te du ko teg muy dara ndax diine yépp benn bu ci nekk weddi nga sa morom amul benn diine bu reconnaître moromam suñu borom dafa yónni diine bi ñuy yahudiya mooy judaïsme gannaaw bu Ibrahima ñëwee ba dem ñaari doom yi Isxaq ak Ismaïla ñëw ba dem yenn doom ñuy wax Isxaaq di ci Yaqub Yaqub la ñu tudde woon Israilullahi mooy maami Israil mooy bàyyi Yusuf ñooñu di ñuy tudde ay yahud suñu borom jox leen diine wàcceel leen ay téere diine ji di jenn diine dong ci suñu borom nangu nanguwul jeneen ña ko gëm gëm ko topp ko ña ko weddi di ñu alku ñu dem ba diine ji ràpp doomu aadama ci matadeem ci topp bànneexam ci fàtteem ci tayeelam ci ñàkk xamam yokk yu bari ci diine ci diine ji lu ci bokkul woon wàññi ci lu bari lu ca bokkoon walbati jëf yi ak pas-pas yi ba mu demee neneen ba nga xam ne dootu diine suñu borom nag aajo woo yónni beneen yonent yónni Isa bu Maryama alayhi ñëw indi diinay masixiya léegi diine yow dee suñu borom nangootu ci dara mel ne président bu ñëw ba dem beneen wutu ko loi yi ci indi mooy yi dox isa alayhi salaatu wasalaam yow di fexe ko rey ndax weddi ko te isa yonent boo xam ne suñu borom a ko yónni waxtaane nan ay yoon na mu dikke ci àdduna ak ni mu nekk genn wàllu doomu aadama genn wàllu malaayika ndax nekk di roox kawte fii mu doon def lu waral mu man ko ak lu tax mu jëfe ko lan moo tax diine jooju mu indi woon am ci wet yoo xam ne doomu aadama yi ko topp mënuñu ko caa roy Isa nekkuloon doomu aadama mat ak doomu aadama mat moo tax amul woon soxna amul woon kër doomu aadama yi mënuñu ko ñi ko topp mënuñu ko ci loolu ñu dem ba diineem lu bari ñu yokk ko ci lu bari ñu wàññi ko ci lu bari jaxasoo ci lu bari ñu dindi ko ci ñu dem ba teg origine yi kenn gisatu ko nu mu wàcce woon xam ne langue yi ñetti catégorie la ñuy tudde les langues sacrées muy abran abranie mu di hébreu ak syriaque mooy syriane ak arab ñetti yooyu ñooy tudd les langues sacrées diine yépp mën nañoo jullee ci bu mu doon ci langues yooyu les langues liturgiques topp si ci deuxième catégorie yi nga xam ne mënuloo cee jullee waaye mën nga cee ñaane ndax ñaan moom lam ñu ne mën nañ ko mën nañ caa ñaan ndax suñu borom dégg na lam yi yépp te xolu doomu aadama bi rek lay seet yàlla sallallahu alayhi wa sallam dafa ne du nangu ñaan goo xam ne xolu borom dafa sàggan maanaam xolu boroom nekkul ci yàlla nekkul ci la muy ñaan mu ngay xalaat àdduna suñu boroom du nangu ñaan googu taarix bi wéy ba li daan am rek am lépp lu ñëw ci àdduna nekk ci doxam doxay loxoy doomu aadama day dem ba ràpp mu borom aajo woo gindiwaat mbindeef yi yeexaat leen jaaralaat leen ci yoonu dëgg bi nga xam ne mooy wu jub bu indi lislaam alquran ne inna diina inda allahi lislaamu diine fa yàlla mooy lislaam mu wax ci beneen aaya joo xam ne waxi suñu borom la ko gëm ne yàlla moo wax alquran dañ ko gëm wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu képp ku sakku yenn diine ju lislaam bi dikk ko fa yàlla suñu borom du ko nangu waaye diine jenn diine la dañ koy beesalaat rekk ndax ñaari xaaj la benn xaaj bu njëkk bi duñ ko soppi mukk mooy gëm ne yàlla kenn rekk la gëm bis penc ba gëm dekki gëm àjjana ak safara beneen xaaj bi nag moo àtte jëfi doomu aadama yi bu demee ba ràpp dañ koy bee salaat mooy julli julli dafa soppiku amoon na ci jamonoy Ibrahima ak Muusa ak Yaqub ci jamonoy Isa ibnu Maryama alayhi salaatu wasalaam am ci jamonoy Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doomu adama bi war a xam li mu nekk lu mu ko laaj nan la ko war a fase fu mu ko war a teg xam li ci yàlla nangu ak lim ci bañ loolu tax kon njàng bi lu munu la ñàkk jàkka farata la ñu war waaye balay tabax jàkkaa war jàng war ba noppi ndax ñii dem ci jàkk ji di julli bu ñu jàngul du ñu xam ne ñuy jullee bu koor ñëwee du ñu xam ne lu ñuy woore ki nga xam ne nag jaar na ci njàng mi dana mën a defar addunaam defar diineem te kenn du ko xeeb kenn du ko yàpp dana nekk ak nit ñi ci adduna yépp nekk yi nu jàmm ak mucc lekkinu wormaal képp ku mu war a wormaal am teggin am yar wattandiku sa moroom xam li la war sa digganteeg moom xam ne li lay gën a naajeel bis penc ba sa digganteeg sa moroom yi la ñi nga dëkkandoo yi ci àdduna sa dëkkandoo yi dëkkandoo yi buntu kër dëkkandoo yi quartier dëkkandoo yi dëkk bi dëkkandoo yi réew mi dëkkandoo yi àdduna bi ak mbokki diine yi ak mbokk yi ci def nga xam ne da war a dëkk ci jàmm ak salaam ak mucc nga xam ne lu dul lu sa diine tere rek nga def ko ngir war a jibóog moom am ak moom jàmm lu dul lu sa diine aayal ñaawal ko rek nga xam ne mën nga koo maslaha ngir jàmm di sax ndax jàmm ci la ñëpp xaj bala ngay jote jàmm yàlla dëgg nam la waree fokk nga am jàmm mooy li ma daan doon wax léegi valeur nit ki am valeur mooy melo yooyu melo yooyu nga xam ni moom ngay jëlee ci lekkoon bi lekkoon bi mu lekkoon bu ñu tabax ay ustaas jàngale lislaam di jàngale alquran lañ leen di jox lu leew la luñ leen joxut luñ leen jox itam fayul seen xaq ndax lislaam ku koy jàngal nit kenn mënula la fay li ma waxoon léegi ne baytu maal moo gàddu seen alal moo gàddu maanaam seenu dund ak lépp lu leen war muy ñi jàngale alxuraan ubbi daara muy ñi ubbi école arab te yemuñu ci jàngale lango arab bi rek walla yeneen matières yi waaye di jàngale l'islam di jàngale alquran ndax moo koy jox valeur ndax lii ngir adduna la lii ngir àllaaxira ki bëgg a defar addunaam defar àllaaxiraam du sàggane benn xeetu xam-xam ndax dañu ne afdalu kulli shay ah, xayru ah, ah, ilmu kulli shayin afdalu min jahlihi lépp lu mu doon xam ko moo gën réere ko Seydina Omar dafa ne man laa yafahu charra yusku an yaqa fihi lastu bil xabbi wal xabbu laa yaxda'uni du ma xab de xab mooy warekat koo xam ne borom yi pexe la lu mu wax ak yow am na lu mu lal ci biir am na lu mu la bëggal benn yóbbu sa alal wala mu lor la wala mu réeral la wala mu gañe la bërëb béréb wala mu nangu li nga amee woon yeyoo ko moom kooku mooy al xab mu ne nag man du ma xab boobu waaye xab day mënu maa nax kon xam fi xam bi ñu ko nee diw day xamul ay mu ne ku xamul ay de mën nga caa tàbbi kon nit ki dafa war a xam li baax xam li bon boo seen ñu ne cheikhu tarbiya dafa war a xam al alquran ak sunna bu rafet di ko jëfe xam itam xew-xewi jamono yi xam yi asamaan yi maanaam astre yi yi seeni mouvement seeni walbatiku pour yi ñuy am ni jeexital bi muy def ci kaw foofu ak ci jikkoy nit ñi xam yooyu yëpp xam na mu koy wattandikoo xam balaa yi ñëw li koy war a indi ak lu koy fekk cheikhu tarbiye bi nga xam ne ni médecin bi di suivre malaat bi noonu lay suivre taalibe bi kooku mooy li ñu tuddee gannaaw bu euh, cheikhul cheikhu taalim bi wee muy professeur bi cheikhul murab bi boobu ci tegu loolu bokk na ci ay waru garam lenn rek la ci nag du lépp waaye jamono ji du ko mayee nu euh, euh, def ci détails yi dañu bëgg a wane rek ne xam-xam ni mu amee solo nga xamee ne Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu dafa génn àdduna Seydina Xasan doomam ju mag wutu ko bi ñu ko dencee bay ñëw mu def nag benn ba maanaam benn discours yoo xam ne jëmm la joo xam ne raw na ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi ci xam-xam Cheikh Omar Fouti yi nee na gëm naa ne Seydina Xasan bi ñu wax raw na ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi boolewu ci abubakarin ak omar boolewu ci jibril ak mikaayil ak israil ak israfil loolu yeneen yi xam-xam la yoo xam ne soxlawul duñ ko waxtaane fii waaye nit ki li gën a far ci li ko war ci xeet xam-xam mooy fardu aynihi farata yi ko ràññeel yi nga xam ne moom kenn ci daali daal daali boppam la war nit ki na muy jullee balay xam na muy jullee na xam na muy gëme ngëm a jiitu ngëm ay xawaayid la yoo xam ne ku ko matalul sa ngëm matul sa sa ku sa ngëm matul sa du mat boo gëmee ba sa gëm mat nag li ci tegu mooy xam na ngay jëfee li la suñu borom sant na ngay jullee gannaaw boo xamee waxtu julli ba nga xam sarti julli yi boo xamee sarti julli yi xam farata yi ak sunna yi boo si jógee teg ci koor gannaaw ba nga njëkkee tudd baati seede yi bu mboolem amaal yooyu yëpp yi ngay jëf yëpp nga xam ko ba noppi léegi boole nañ la ci ñi génn ci ja jahl bokkatoo ci jaahil yi ndax dañu ne nit ki feeg mu ngi dund mën na mën na àgg ci siddiqoon yi mën na bokk ci ulama on yi mën na bokk ci rabbaani yoon yi lépp nga aju ci itteem waaye itte ji ngëm bi nit ki na xam lii li muy jëriñ mu jaral ko ko te bala koo xam daf koy gëstu ndax xol day lëndëm day tilim ni yére di tilime di aajo woo fóot Sidna Omar dafa tànnoon ku ñuy wax ak tamimu daar yi ci biir saxaaba yi da ko buñ julleetee ba noppi na ngay waar nit ñi waar gi lu muy jëriñ mooy fóot xol yi fàttali delloo si xel yi ndax ñooñu ñooy ñiy dundal diine ñooy dundal diine buñ ci laajul yool jàngale bi moom war nañ cee laaj yool waaye ñiy dundal diine maanaam ñi nga xam ne ñooy fàttali jaam ñi yàlla ak diine buñ ci laajee yool métier lay doon dootuñu ci am tuyaaba fekkente nag laaj ñu kenn dara dañuy wax rek ngir yàlla lu leen nit defal wala nit jox leen ko yeyoo nañ ko ñi nga xam nag ñooy dunde diine mooy ñi nga xam ne dañoo wane diine ci kaw ba ñu foog ne kii nii la mel ba ne ku ragal yàllaa ngi nii di ko ñaan loo di ko jox seen alal te fekk la tax ñu di ko ko jox nekkul ci moom la tax ñu jox nekkul ci moom li mu lekk ribaala lu ko xaram la jox man ma nangam ma ñaanal la tam da ngay ñaan xamuloo da nga amam déet riba la xaram na bokk na ci xeeti dundee diine ci ñaan di ko doyloo lu muy yëkkati jox ko ngir yàlla yaakaar nga xam ne turu yàlla lay ñaane turu yàlla ëpp na lu nekk loola na ndax laaj ci boppam dafay xatar nit ki jox ma nangam waxtaane woon nañ ko bu la ko joxee ngir kersa dafa rus mun la ko bañ a jox mu jox la ko la mu la jox araam na na la bu la ko joxee ngir puukare wane na gis leen ma la la jox xaraam na la fekkee daf la ko jox ngir ragal la la mu la jox xaraam na la wala mu jox la ko ngir njistal la mu la jox araam na laaj nag am na fu ñu ko daganale ndax jullit ñëpp ay mbokk lañu lii tubaab di wax contrainte sedd bi dafa jam nga am benn bu dong mu woyef sedd bi di la soj daganalal nañ la nga laaj ñu jox la danga bëgg a tukki foo xam ne mënuloo koo dox dox bi ngay doxi du doxub mooy du doxi seetaani po lu dul farata la daganalal nan la nga laaj mbokk jullit ñi képp ku la jox jihaar na la joxe yow it dagan te dañ ci am tuyaaba bu fekkente kii laaj nga xam ne mën naa laaj te du sàmmonteel yooyu yëpp mooy ki àgg ci martaba siddiqiya nga xam ne buy ñaan suñu boroom bu ñaan gi nangoo dana jànloog moom mu wóor ko ne nangu na kooku sañ naa laaj charte sañ naa charte sañ naa sax ci ñuy laaj ci bu ñu jógee ci loolu ci diggante jullit ñi kenn ku ci nekk ak sa moroom ci xaq yi war ban waxtu nga xam ne itam cheikhu tarbiya la sañ na laaj cheikhu tarqiya rawatina fuqahaa réere nañ ko umpale nañ ko xamuñu na mu demee waaye dañ ne innama diinu nasiha diine laa biirante la kon ma ma conclure laaj du bari waaw waaw ngir jéggal ma tuuti eh, li taxoon bi wax waxtaan bi jóg man sax ñëw ma ngir waxtaan huit biir conférence li ma waxoon tànk bi may tàmbali rek ndaje mi ni mu demee ndax nit ci sañul ñu woo ko ci yàlla mu mën a dem te demul li ma waxoon ne falawlaa nafara min kulli firqatin min taa'ifatan liyatafaqqahu fi diini wa liyunziru qawmahum idhaa raja'uu ilayhim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp ku nëbb xam-xam ñu la laa di safara yawmal qiyaama ci nëbb xam-xam xëy na du ki nga xam ne amul occasion bu mu ko wanee waaye ki ñu woo mu am jot ñu laaj ko ko di yaakaar di ko séenu bu amul ngànt bu bañee koo kon mën nañ ko boole ci ñu nëbb xam-xam alquran dafa ne inna alladina a ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnaasi fil kitaabi ulaika yal'anuhum allah wa yal'anuhum allaa'inuuna ñi nga xam ne dañuy nëbb xam-xamu diine bi ma wàcc ci alquran biral ko ñi ko nëbb suñu borom rëbb na leen way rëbbe ñëpp it rëbb na leen ulaayka yal'anuhumullah wa yal'anuhumu laa'inuun loolu moo tax bu ñu woowee ci ay jataay léeg-léeg sax du nu mën ñu lu nu mën rekk ngir teew farata ju war yoo xam ne bu ko nit ñëpp bàyyee nit ñi dënd réer mooy bu ko defee ñu ko waroon def defuñu ko gàddu ko bu ñu ko dee def nag dañu wax ne jataay bi rek ku jóge fa nga nekk ñëw fekk si ko dégg fa benn masala benn nga jàpp ko wala doo ko jàpp waaye bi nga ko déggee dugg na ci sa xol tànk ya nga doon ñëwee ak ya nga delloo yépp benn bu ci nekk du rek tuyaaba la yombal xiyam waaye daraja la teraanga la kon jar na ko ndax am na benn wali boo xam ne bi muy war a faatu léegi mu dugg ci sukuraat dañ koo laaj ban jëf nga gën a xemmem ci jëfi jaamu yàlla yi mu ne naa xam benn masala rek naa xam benn masala rek li alquran wax nee na suuf Fatir saar bi nga xam ne yaasin ba Quraan yi ci tegu ba ne وأخرجنا به مختلف ألوانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغراب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء imaam alxosaali dafa ne xam-xam boobu suñu borom di wax ne ñi ko xam rek ñooy ragal yàlla dëgg ñoo koy teg nit kenn mënu teg yàlla fa mu tegu dëgg dëgg kenn mënu ko jox xàqam kooku moom mbindéef mu ne lott nga ci waaye nag jox ko sa lépp ba sa lépp jeex mu ni ulama yooyu rek ne ulama yi ñu ci jublu mu ne ulama rabbaani yoone yi mu ne du caagin ñi nga xamu dañoo xam rek ni ngay jullee ni ngay wooree ni ngay ajee ni ngay euh, joxe asaka ni ngay tudde yàlla déet dafa fekk ne da nga xam ci kaw yàgg a settantal yàgg a médité di xalaat di wéet di waaru ci dee di ko fàttaliku ba sa xol bi set bëcc ba nga xam ne boo tëddee di nelaw leeri yu jóge aras day touché sa xol boobu boo yewoo xam loo xam ne xamuloo ko woon ni ngay tëdd di nelaw loolu bala nga see àgg méditation rek la ko mën a man mën a may wala zikrullahi te bu ci nekk am na yoon woo xam ne da ngay jaar ba àgg ci waaye dañ ne nit ki bu fekkee ne fexe na ci góorgóorloom ba xam jëf romb nga këru jàmbur gu rafet lool nga xool ko bëgg ko nga jóge di ko xalaat diggante boobu nga koy xalaat yépp wan nga gannaaw yàlla sa bunti leeri xol yépp tëju na sa bunt yi jëm ci àdduna yépp ubbeeku na bu fekkee ne nee nga laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa alihi wa sallim loola lépp far ñu tëj bunti lëndëm yi ubbi koon ci sa ubbi la bunti leer yoo xam ne daf lay xiir ci jaamu yàlla di la bëggloo lislaam di la ci sa di la sawarloo euh, jëf jëf ju baax ma nag yàlla bi mu joxee nit ki xol muy làmp boo xam ne moo ko mën a fay moo ko mën a jàppale moo mën a yokk pétrole bi koy tàkkal guddal mees gi moo mën a tuur pétrole bi fay làmp bi xel mooy imaam bi ndax wax yu maanaam li ñuy wax révélation wax yu mooy cosaana diine dafa wàcc nag xel ñëw ngir leeral ko mu dem ba xel ci boppam bànneex ëpp ko doole not ko ba xel mi nekkoon ilimaan war a leeral euh, euh, révélation maanaam wax yu walbatiku waroon a jublu penku mu walbatiku jublu sowwu dal di wommat nag jaam bi xelam mépp du xalaat lu dul lu mu jëriñoo ci àdduna day mujj xër gi àggale ko ci bu mënoon a lor nit ki te am njariñ mu lor ko bu mënee fab alal nit ki te kenn du ko gis dara du ko ci fekk mu def ko dem ba àgg ci nit ñi di nelaw mu jóg di dox di seeti ku sàggan ku mu mën a sàcc wala mu mën la rey mu fab sa alal jëm di dem ba xolam mel ni yej boo xam ne kenn bëttu ko ci soto ndox du dugg mukk bu dee déglu ak waar du dugg mukk xolam loolu lépp du tàmbali benn yoon du tàmbali daal di mat par ndànk-ndànk lay dem ba nit ki àgg ci foo xam ne foogu ko woon te du ko yëkk ndax nee ñu nit ki suy juddu day mel ne tame yooyu xol bi bu dee bu nee benn tomb bu ñuul ne benn tomb bu weex bu leer benn tomb lëndëm benn tomb leer benn tomb lëndëm benn tomb leer tomb lëndëm yooyu nga xam ne moom la chrétien yi maanaam catholique yi tomb leer yi ñu tuddee la grâce de Dieu maanaam rahmatullahi ko judd ñu yàlla sàkk na ñoo xam ne dañuy judd ak seen disposition yu mat ñu fen duñu sàcc du ñu lor nit tey ko ñu bëgg àdduna ba mu yóbbu leen nga xam ne li leen desee rek mooy tàggatu tuuti jublu ci yàlla doon nitu yàlla yu am doole ak ñi nga xam ne daañu def combat bi maanaam daañu xeex ak seen bakkan nangami weer ñii nangami at ñii nangami dizaine d'années kon ñu ëppante kon bi ñu juddoo tomb yu ñuul yi am nañu ko ëppalee tomb yu weex yi am nañu ko ëppalee waaye nit ki waru garam mooy na fexe ba far tomb yu ñuul yooyu yëpp tombam yëpp weex xolam bi leer li ñuy wax al ilmu laduni xam-xam bu jóge ci suñu borom mbindeef du la ko xamal wala bokk malaayika la koy xamal waaye du doomu aadama nga àgg ca wala bokk ki la koy xamal di wala yu kaamil boo xam ne dana communiquer yow ndax nit ki ni ko sallallahu alayhi wasallam waxee rek buy nelaw roo xam day sànni cokkoor boo xam ne day dem xam ngeen ne roo bu jógee day ci alamul mulk lay bët bu ko bu ci saree ba weesu ko dem ci alamul malakut bu ci jógee dem ci alamul jabarut bu fekkee nag jaam bi nga xam ne jéggi na ñetti alam yi ba àgg aras yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na géntam du doon mukk loo xam ne day juyoo dëgg ki nga xam ne génnul mulk alamul mulk seytaane mën naa wax ak moom malaayika mën naa wax ak moom leneen lu mu doon mën na wax ak moom loo xam ne lii ci roox yi la bokk euh, fàttewoon naa ko laaj yi kon jox ko mu laaj jërëjëf jazakumullah ana xayra jaza bala ñuy jox Baye Souleymane ndax dafa am laaj bu ñu laaj waaw kon am na xale yi laaj bu ñu yóbbante woon ne boo ñëwee nga laay leen ci biir muy lii ñu bind ci gannaaw hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuuna mu ne daal dafa dese leer ci seen bopp ñu bëggoon ku leen tojaatal donj yi mag yi ci biir ak wóor yi ba mu gën a mokk daal ba ñu mën ci jariñu salaamaaleykum ku am beneen laaj it bu tonto bi ñu ci mbooloo mi bismillah day bismillah astaghfirullah al azim ah da de xëy na mënuma ñàkk wax waaye alquran mënuma koo firi sama morom mënu koo firi alquran dafa xóot alquran dafa diis alquran dafa rëy ndax waxe suñu borom tabaraka wa taala la te kim ci waxanteel moo ëpp xam-xam ci mbindeef yi mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxuma baatin ba waaye zahir sa da ngay xam li nga xam moom lañu tuddee asbaabu nuzul mooy les circonstances de révélation lu xewoon ba alxuraan ñëw di ko àtte na xam nga xam tasawuf bu bu dëgër hal yastawi alladina ya'lamuna wa alladina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albaabi hal dafa am ñaari maanaa hal istifham ak istifham inkaari ak su'aal foofu alquran istifham ji mu jëfandikoo hal ci fii sama maas bi seen xam-xam yam xal weddi la dikk ndax ndax terew ma la woon nangam moo ndax jooju ndax weddi la waaye laaju la ndax tere woon na la ko wala déet ndax xam na ne moom tere woon na la ko nga ñëw def ko léegi daf la bëgg a saxal aw lay ci yow ba ngir wan lan rek nekk nga ci taxawaay boo xam ne situation bu bu diis ndax tere naa la nga jëf ko nga nga jëf nga dem def ko ñi xam ak ñi xamul ndax daañu yem daanaka xawoon na tontu léegi laaj bi bi may wax aaya jooju nga xam ne suñu borom nee na innama yaxsha allah min ibadihi ulamaaw ulamaaw yi dong ñooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal ji nga xam ne doomu aadama mën na caa àgg ci ragal foo ko xam-xamam may ma euh, delloon cité itam xadis yonent bi ñaari xadis sallallahu alayhi wasallam waxam ne wax na ne jaamu ci xam ak jaamuk ci xamul waxoon nañ ko léegi ñu dellu yi woon tam beneen xadis ba tey ci ñaar yëpp ci jaamu ki xam ak ci jaamu ki jaamu ci xamul arifoona billaahi wax nañu ne doomu aadama dana àgg ci yàlla foo xam ne ñaari rakkaam dana wecc ci jullit doomu aadama yëpp ba adduna sosoo ba ba saadi taxaw ñu ci génnee saxaaba yi génn ci malaayika yi génn ci aqtaab yi ak si joxoone yi ndax suñu borom doomu aadama nu mu ko gën jaamoo ci sellal di ko gën a jege di ko gën a xam te nam ko gën a xamee jaamoom gën a foor ban nee ñu arifoon yi ñoo ko wax bu doom aadama jublu woon ci suñu borom ñeent fukki at geestuwul jublu ci suñu borom rek di ko jaamu ak di ko jéem a xam ak di ko ormal ak di ko màggal ba am diir boo xam ne lu mat cinq minutes walbatiku na xool leneen diggante boobu mu walbatikoo li ko ci faat moo ëpp li mu amagun lépp ci ñeen fukki at yi ndax ni ma wax ne nu mu gën a jege yàlla rek jaamoom di gën a foor ndax nu mu gën a ragale yàlla jaamoom di gën a foor hal yastawi lazina ya'lamuuna wa lazina laa ya'lamuuna dafa yaatu ki xam ak xamul ci lu nekk nan ko jël ci misaal mi gën a terre à terre mi gën a suufee yaa ngi jëm dëkk sàngam xamuloo ko kii moom dëkk ci a jëm moom xam ne ko day jóg rek dal di jubal dem yow mi ko xamul da ngay laajte ji mën nga demit réer ci yoon wi kon xam ak ñàkk xam yemuñu ci lenn lenn lenn lenn lenn ki jàng ba décroché diplôme am bu kawe am grille indiciaire àgg ca bu bu kii am certificat d'étude wala mu yem ci ñu bokk leen embauche ci administration loolu àtte na ba tey wala xale sëriñ la si ne alamun wala si ne alamun kii ko gën a xam métier mi gën ko <laughs> gën a xam du yem ak kii salaire naka noonu ingénieur bi nga xam ne wala médecin bi ingénieur peintre muy muy muy defar pom yi ouvrier yi cay liggéey nga xam ne jànguñu dara ndax ñoo yem lu ñu leen di fay mën nañ ko topp fii ba ba gannaaw ëllëg waaye du jeex waaye ñu ki xam ki ak ki xamul yemuñu fenn kon alxuraan bi mu wax loolu nag la tax alxuraan di wax moom ca biir a biir mënuñu ca àgg xamuñu ko jéemaguñ koo xam yàlla na ko yàlla xamal ak yéen ñëpp man indahu saal Ibrahima ka tafadal salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñoo ngi lay gërëm ci waxtaan bi eh, ñun li ñuy defe naa ni li nga wax yépp leer na benn tomb bi nga xam ne moom laa ciy laaj rek loolu nga wax ci wax dëgg yàlla bari na ñoo xam ne dañ koy def ci wàllu ñaan li nga wax ci ñaan masalan bu ñuy nga ñaanal nit teg ko ni da nga may jox njàngam ma soog laa ñaanal yooyu defe naa ni bari na lool ñu koy jëfandikoo e, man nag ma am ci laaj boo xam ni moom laay laaj masalan koo xam ne léegi moom am na yu muy jëfandikoo yu mel noonu te moom yooyu muy jëfandikoo nitu yàlla bu wóor bu am xam-xam bu wóor moo ko jël jox ko ko mu ni ko nangam nga koy weexiloo mu koy jëfandikoo comme noonu te mu koy gis mu nekk loo xam ne dañ koy doon nawante ñu xam ko ci seen waaso nit ñi di leen ci fekk e, loolu daal moom laa doon laaj te ndax ñu yooyu dañ cee amee ngeen jéggal ma waaw maa ngi tàmbalee ci kii ñaan kese te àddugul ci yow kii ñaan sax maanaam am na lu mu sañ laaj mooy coonoom ndax nit ki moom moom coonoom bu fekkee ne def ci fanaan di sikkar sañ naa laaj xaqi li mu sikkar bu nangu ak budul nangu lépp ndax coonom rek la laaj yàllaa xam loolu tur nag sikkar tur yàlla nag wala liggéey ko dama wax ne lu ko téere waxe dafa am ñaar al isnul am al isnul ak sikkar nam al isnul am mooy ni su borom diglee tudd yàlla ci al ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ahadis yu bari fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fadkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikran li yonent bi sallallahu alayhi bi ñu ko laajee ana lu gën ci jaamu yàlla mu ne an laa yazaal lisaanuka ratban bi zikrillahi fa toll na na sa lamiñ di bañ a gëj a tudd yàlla xam ne loolu al isnul am la jullit bu nekk sañ loo euh, euh, aajo woo di ko laaj kenn sañ nga cee sax di ko def tur bi nga xam ne nag secret la nga xam ne borom daf koy daf ko liggéey liggéey ba jëf secret ba damay wax ne toujours ma di ko misaale ne ki nga xam ne dafa am suuf suñu mën a bay kenn ruujagu ko nga ñëw ñaan ko tool tool bi mu la jox yow yaay ruuj yaay xaar ba mu taw yaay ji yaay bay yaay góob yaay def lépp ki nga xam ne def na loolu lépp ba am cereem nga ñëw ñaan ko mutti bi cere jox la coono yooyu yëpp dootu la ci fekk ndax kooku li mu la jox moom moo ko moom dafa sonn ba àgg ca bu fekkee ne nit ki dem na ba àgg ci wóolu ne moom lii bu ko ñaanee rek mu nangu jafe na waaye bu fekkee ne wóolu ne bu ko ñaanee rek mu nangu sañ naa waxanteeg ki nga xam ne ndax foofu itam yu bari ci la nekk ki ngay ki ngay ki ngay ñaanal man kat li ma am wóolu li ma amee wóolu naa ko bu la doyee nag ngam nga may jox du ma ko mën a def ci lu ëpp loolu ndax dafa metti liggéey la loola le mu am yaakaar ci nga defal ko lee du caa génn ne dama lay jox lii ngir la ma bëgg nga jox ma ko ndax yàllaa ko amee waaye kii ñaan te wóolu li muy ñaan moom ba mu doy ko bu ko waxee ki nga xam ne moom la digaaleel ni mu ko wóoloo xañ na koo laaj li nga xam ne mooy tax mu ma def ko nangam daal mooy tax ma mën laa defal nangam loolu moom ki sañ na ko bu ko defee ndax tur yàlla ah, ñi nga xam ne jël jëfandikoo nañu tur yàlla walla ñu liggéey ko ñëpp xam nañ mbiri tur yàlla tur yàlla moom lu ama ama am doole la dañuy wax ne ñaan moom amul lu mu mënul jaam bi rek na bàyyi xel ci ne jaam la day ñaan bu ñu ko joxoon kunit kun sax day indi beneen wax ndax dégg naa ñu naan euh, kun yàlla rek a ko jagoo day kun mënu ko am tont naa ko ba tàyyi ci ay waxtaan may leen gàtt àll wala ak gàtt xel ndax melo yi suñu borom yépp ci alxuraan mel nañ ko jaam ñi ndax wax tax nañu bokk bu ñu nee allahu azizun ndax izzatullahi bokk naag izzatu beneen doomu aadama ndax alquran nee na fa lillahi izzatu wa li rasulihi wa lil ndax izza yooyu ñoo ñoo tollooy daraja déedéet ndax bu ñu sunu suñu borom bokk na ci ay turam sabuurun muñaakoon la te doomu aadama bi dañ ko wax ne muñaakoon la ndax mu muñam gi ñëroon ak muñu suñu borom la benn sore nañu noonu la ku ni doomu aadama bi kunam ji mu amee wuuteeg ku ni suñu borom tabaraka wa taala mboolem turi suñu borom yi nga gis ci alquran yépp maanaama la muy tekki doomu adama daf koy meloo waaye taxul ñu bokk dara wala ñu ni nga xam ne dañuy wax ne ajjana bu ñuy misaal xéewal yi yi ñuy bi nga xam ne mooy yi ñu xam ci adduna niroowul ak ya ci ajjana dara lu dul tur wi rek la ñu bokk ñu ko sidna Abdullah ibn Abbas waxee kon dégg moom la ñu bari di jaxase ñàkk dégg mooy am na suñu bari ñoo xam ne dañu naan takk gàllaaj takk téere araam na xadis bi leen nax mooy man àllaqa tamimatan faqad kafara mooy li ma waxoon sànq naan aaya ji xam lu ko tax wàcc ak lu xewoon xadis ci boppam lu jafe fànn gu jafe-jafe la du caagee na ngay fab sayxul Buxaari wala sayxul Muslim mu wóor leen ne bu ci nekk rek wér na nga fekk ci dara rek dal ne ni déedéet dangaa war a xam circonstance ak ndax am na beneen bu ñëw bu folli boobu wala déet te fekk wéroon na nga war a xam lu taxoon ñu wax ko ak fu mu dalee fu mu yem tamima li taxoon ñu wax tamima lañ ko tudde woon yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee ci Makka indi lislaam daf fekkoon benn état d'esprit boo xam ne moom la arab yi amoon daan jaamu xërëm di yett ci seen loxo wala ñuy tabax ci seen loxo wala ñuy tëgg ci weñ ay melow doom aadama def ko ay yàlla di ko jaamu bu ñuy tukki sax yor ci benn di ko raay bu ñu xëyee ñu tu li ñuy wax al al azlam benn xërëm boo xam ne dafa taxaw mais amee melay doomu aadama ñetti bant yoo xam ne bii dañ ci bind al amir bii ñu bind ci an naahi bii ñu bind ci al mutarabbis boo tourné mu wëndeelu bant bu wadd nga xool bu fekkee ne annaahi lañ ci bind mooy tere nañ la di ngay def bu dee tukki bul dem loo mën a def yi doo ko defi keroog bu fekkente ne al euh, euh, al amir la boo ko ubbee seet ñu bind ci al amir nga xam ne moo lay digal demal dox yoon wi dana baax fekkee ne da nga ubbi muy al nga xam ne mooy muñal bu ko bul dem bii jamono na nga nit ba beneen yoon yooyu yëpp ñu gëmoon ko ñu gëmoon ne sàllu cooli ku ko takk da nga am wërsëg gajaru lëg ku ko takk dana la musal gëm de nga bant bu bokk ci la yooyu ñu gëmoon ñëpp moom la ñu tudde woon tamima bu fekkee ne nit kiy jàng na littérature arabe bu baax dana gis yooyu yëpp yooyu nag bi alquran ñëwee ni mu dindee xem yooyu ñu doon jaamu dindee ko esprit yooyu ñu jàpp ne biddiw sàngam moo nuy tawal hadis boobu ñëw ne man allaqa tamimatan faqad kafara tamima mooy yooyu ñu daan takk waaye nit ki nga xam ne nee na amul dara lu mën a def wala mu mën a lor wala mu mën a jariñ lu dul yàlla gisul yàlla bari ko fab di ko takk mu fab waxi suñu borom ji tabaraka wa taala wala turu yàlla li takk ko risaala mi gën a jege nañ ko seet loolu luñ ko tuddee xirz wala taawil tudduñ ko tamima dañoo juum njuumte lu métti te léegi bu ñu seetoon sax buñu ñu jàngul sax bu seetoon ne mag ñi fi nekkoon nga xam ne seen dund gépp dañ ko jeexaloon ci jàng l'islam ak xam ko ak wut ko ñoom ñëpp dañ ko daan def di gis ñi koy def te mosuñ cee wax dara ndax xam nañ ne lu dagan la naar yi tey rek yi ñu bëgg dugal ci suñu bopp naan takk gàllaaj araam na ñaan ci barke bi araam na te teguñu ko fenn duñu wane benn hadis wala benn ay alxuraan ko dégg ñu wax naan alxuraan nanguwul gan l'islam nanguwul gan lu fi amul woon ñu jekk ba tey ñu bëgg ñu ko indil duñu ko nangu de duñu ko nangu ndax ñooñu même ñoom ñëpp buñ ca àndoon itam ñu wan leen lu wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu am na ci bari ñoo xam ne dañu naan takk gàllaaj takk téere araam na xadis bi leen nax mooy man àllaqa tamimatan faqad kafara mooy li ma waxoon sànq naan aaya ji da ngay xam lu ko tax a wàcc ak lu xewoon xadis ci boppam lu jafe fànn gu jafe-jafe la du caagi na ngay fab sayxul Buxaari wala sayxul Muslim mu wóor la ne xadis bu ci nekk rek wér na nga fekk si dara rek dal ne ni déedéet dangaa war a xam circonstance yi ak ndax am na beneen bu ñëw bu folli boobu wala déet te fekk wéroon na nga war a xam lu taxoon ñu wax ko ak fu mu dalee fu mu yem tamima li taxoon ñu wax tamima lañ ko tudde woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci Makka indi lislaam daf fekkoon benn état d'esprit boo xam ne moom la arab yi amoon daan jaamu xërëm di yett ci seen loxo wala ñuy tabax ci seen loxo wala ñuy tëgg ci weñ ay melow doom aadama def ko ay yàlla di ko jaamu bu ñuy tukki sax yor ci benn di ko raay bu ñu xëyee ñu tu li ñuy wax al al azlam benn xërëm boo xam ne dafa taxaw mais amee melee doomu aadama ñetti bant yoo xam ne bii dañ ci bind al amir bii ñu bind ci an naahi bii ñu bind ci al mutarabis boo tourné mu wëndeelu bant bu wadd nga xool bu fekkee ne annaahi lañ ci bind mooy tere nañ la li ngay def bu dee tukki bul dem loo mën a def fii doo ko defi keroog bu fekkente ne al al amir la boo ko ubbee seet ñu bind ci al amir nga xam ne moo lay digal demal doxi yoon wi dana baax fekkee ne da nga ubbi muy al mutarabbis nga xam ne mooy muñal bu ko bul dem bii jamono na nga nit ba beneen yoon yooyu yëpp ñu gëmoon ko ñu gëmoon ne sàllu cooli ku ko takk da nga am wërsëg dojaru lépp ku ko takk dana la musal gëm da bant bu bokk ci la yooyu ñu gëmoon yëpp moom la ñu tudde woon tamima bu fekkee ne nit kiy jàng na littérature arabe bu baax dana gis yooyu yëpp yooyu nag bi alquran ñëwee ni mu dindee xërëm yooyu ñu doon jaamu dindee ko esprit yooyu ñu jàpp ne biddiw sàngam moo nuy tawal hadis boobu ñëw ne man allaqa tamimatan faqad kafara tamima mooy yooyu ñu daan takk waaye nit ki nga xam ne nee na amul dara lu mën a def wala mu mën a lor wala mu mën a jariñ lu dul yàlla gisul yàlla ba di ko fab di ko takk mu fab waxi suñu borom ji tabaraka wa wala turu yàlla li takk ko risaala mi gën a jege nañ ko seet loolu luñ ko tuddee xirz wala taawil tudduñ ko tamima dañoo juum njuumte lu métti te léegi bu ñu seetoon sax bu ñu jàngul sax bu ñu seetoon ne mag ñi fi nekkoon nga xam ne seen dund gépp dañ ko jeexaloon ci jàng l'islam ak xam ko ak wut ko ñoom ñëpp dañ ko daan def di gis ñu koy def te mosuñ see wax dara ndax xam nañ ñu lu dagan la naar yi tey rek yi ñu bëgg dugal ci suñu bopp naan takk gàllaaj araam naan ñaan ci barke bi araam na te teguñu ko ñu duñu wane benn xadis wala benn ay alxuraan ko dindi li ñu wax naan alxuraan nanguwul gan l'islam nanguwul gan lu fi amul woon ñu jekk ba tey ñu bëgg ñu koo indil duñu ko nangu de duñu ko nangu ndax ñooñu même ñoom ñëpp buñu ca àndoon itam nu wan lu wér waaw kon loolu lu leer la am na nag ku ne fii waaw am na ku ne fii itam iblis am na it ku fii iblis ba mu weddeegul woon lu mu doonoon am mbokk asalaamaaleykum du ma ne mukk mukk ci àdduna lu ma nit laaj ma wax ko ko sore naa ko sax sama xel xalaat na ko waaye nag ay yi ma waxoon rek ku nëbb benn xam-xam loo xam ci xam-xamul islam yàlla rëbb na la way rëbb ñu rëbb nañ la te daañu la laxaabe yowmal xiyaam laxaabi safara moo tax may tontu ci yennat yu bari xam-xam du jeex xam-xam jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daf daan wax ne bu amee benn bis bu ma nam ma fekkee te du ma ca dolli ko xam-xam yàlla bu ma fekkee bis boobu waaye yàlla wala yàlla bu bis boobu am iblis ñi wax ne iblis jinne la woon seytaane la woon nett nañ xista boo xam ne rus naa koo nettali dañu wax ne xam ngeen ne suuf si ba tey lënt moo xam ne man mas naa fekkee benn jàngkat bu mag a mag boo xam ne daanaka buñu ñëwoon ñuy jàng tubaab kese ñi ci ñi ci ku ci dàq jàng ci ñu xam ci Sénégal ñu gën a bari daañ ko tudde benn waaye benn arabisant bu xam tuuti rek bu xamat lëf tuuti rek tongal ko tong bi mu dikkee ci omo yooyu ba ak mu ne ko waaw dama la bëgg laaj benn laaj bu tuuti rek waaw xanaa yow ci sa xalaat aadama amoon na wala amul mag ñëpp a ngi fii ay jullit lañu mag yi lébu yi te bu ne aadama amul woon moom dana dugal boppam ci lu bon bu ne aadama amoon na ñu ne kon na nga ko gisee ak li nga nettali bokkul muy ba tey lënt moo xam ne ñu bari dañ ciy gàtt wala ñu ñàkk koo xam mooy dañu ne jàpp ne aadama kon mooy jëmm ji njëkk ci kaw suuf foofu la njuumtale dale su fekk nañu dëkkee ko ba raaf ñeneen dëkkewaat ko ba raaf ñeneen dëkkee ko ba raaf bi aadama daate woon ñëw moo tax bi suñu borom tabaraka wa taala di wax malaayika yi inni jaa'ilun fil mu ñu ne ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa booba xamoon nañu nit ñi ñii dëkkee suuf nga xam ne nitu suuf la ñu nit suuf maanaam matière lay doon matériel matériel bi matériel lay jëfandikoo te kuy jëfandikoo matériel di matériel yow ci sa bopp fokk yooyu am ci loolu malaayika yi xamoon nañu ko bi tajribati ci ñi fi jiitu woon moo tax ñu tontoo ko atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu ne inni a'lamu waaye aadama li leer moo di ñun doomu aadama yi léegi di toog aadama moo doonoon sunu maam ndax ba léegi science fu yii def archéologie yii def yépp mën a guñoo dem ba leeral doomu aadama yi fa mu commencé si muy doxe ba ne doomu aadama bii njëkk a mel nii kii moo ko jur mënul nekk suñ ay génération génération yoo xam ne yu déformé lañu yu dëppoog jamono jañ doon dundee ak climat ya ak melo ba yooyee climat bi mayetu leen seenu dund continuer ñu raas ba yeneen am waaye loolu lépp xam-xam xam-xamu science laa wax mën a gu ko leeral leeral agu ko révélation rek moo ñu ci mën a wax lu lu lu wér waaye li nu mën a gëm li nu diine gëm loo mooy nun ñi aadama mooy suñu bàyyi ndax aadama ba mu dikkee fekk na fi yeneen i xeeti nit yu demee woon fekk na léegi wala fekk nañu raaf ba jeex mu ñëw ak boppam wala am na yu fi nekk ndooleen yi nekk béréb sàngam yi nekk yeneen béréb yi nekk béréb yooyu yëpp ba léegi leeral la bu ñu ko leeral la bu ñu ko léegi nag euh, li ma wax ne li nga ne seytaane maanaam iblis lu mu doonoon alquran ne illa iblisa kaana minal jinni fa fasaqa anam rabbi nuxaat yi maanaam grammairien yi foofu euh, istisna boobu illa iblisa istisna munqati la ko nuxaat yi wax xam nga kon illaa iblisa rek wane na ne kon bokkul ci xeetu malaayika yi nit ñi ñëw nañu lu dul mbaam mi buñ ne jaa al qawmu illa al dañ koy dañ koy nasab ndax bokkul ci xeet nit ñi kon sett gi dafa dikk rek ci wax ji mu teg ci kaana min al jinni dafa bokkoon ci jinne yi fa fasaqa an amri rabbihi ñuy xustaas yi di na ne iblis bi mu amagul bi mu amagul da xam ne suuf si yàgg na même scientiste yi wax nañu ay milliards d'années yu suuf si am ci àdduna bi fi mu nekk ak ni mu tànge woon xonq bay ruy ba bi mu dem ay ay année année année ba ni mu sedde ba dara mën ci dëkk ñu wootee ci ndax ay ñanaaw ci njëkk dëkk wala laa ne ci njëkk dëkk muy dem daal ba mën a supporter la vie ba bu muy agsi ci melo woo xam ne doom aadama bi gën a civilisé ci lu dëkk ci kaw suuf gën cee mat mën na ci dund mën na ci dund ñëw ñooy nag booba malaayika yi dañ fee njëkkoon a nekk bi malaayika yi nekkee di jaamu yàlla xam ngeen ne daañu wax ne iblis mun loo def chibre mooy lii ci suuf fu mu tegul jéem jaamu yàlla ñun nag ci cosaanam bu malaayika yi daan waxtaan ak di jaamu jinne yi dañ daan ñëw di leen wër ñu lañu taxaw fële di sàcc di déglu ñu ne alquran wax na fu seytaane yi di sàcce maanaam ci alamul malakut dee yàlla yi nga xam ne mooy secret yi ñëw di ko wax seetkat yi waya yi astrologue yi ak xamul yi loolu itam day ubbi buntu wax ju gudd ay conférence yi conférence mën ci juddoo ba bi Seydina Abdoulaye ibn Abbas yoo xam alaa lu si xalqa sab'a samaawaat wa minal ladunna mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadirun mu ne laay ji bu ma ko firiwoon ñu dagg sama baat bi ñu ne nag kon noonu nga xam ne malaayka yi nekkoon nañ fi ay jinne itam nekkoon nañ fi loolu jiitu na aadama ahqaaban wa ahqaaban wa ahqaaban ñu ne benn bis ñu dàq leen ñu fàtte ñu daw raw benn xale bu jigéen ñu jàpp ko xam ngeen jikkoy seytaane ak caay-caayam ak xalaatam ak li ko yàlla xiire ci lu bon su malaayka yi toogee mu dal di yëkkati kileem yëreem yi wane awraam malaayka yi daw ba benn bis seen kilifa ne leen jox leen safara ñu ne gi ci safara su ko defetee na ngeen ko ko sokk noonu rek ci kanamam bi mu dikkee de defati ko ñu ne ko rubax jilimti gi ñu ne mu ëmb mooy Iblis Njaay ñooñu def nañu loolu mu ne muy cosaanu Iblis li ñu ko nettalee loolu moo tax ñu ne alquran ne kon bi ñu nee Isa am na yaay amul baay ñu ne Iblis moom itam noonu alquran nag ne kaana minal jinni fa fasaqa an amri rabbihi afa tattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duunihi wa gis nañu sax li muy kon nu yem foofu guddi na de benn laaj desatu akay ah, des na ñaari laaj rek mu jeex mbokk mi mooy laaj benn laaj ñu teg ci beneen rek mu jeex waaw li ñu leen di laaj ñu ngi baax na dañu benn wax benn wax sama benn waxtaan laa déglu woon waa ji mu laaj mu laaj la aaya bi njëkk a ci alxuraan ba saa bi nga leeral mu leeroon daal léegi bi nga xamante ni fii moo ci mujj moo mujjee wàcc nag mel na ne ni ma dégg woon dafa mel na maanaam al ak akmaltu boobu ba ndax boobu ma jot na ko wax sax waaye defe naa da defe naa da nga mel na daan ne boobu mujj sax a ma doon leerlu daal ba xam ban moo mujjee nekk ko dafa am ñaari wax al yawma akmaltu lakum diinakum mooy bi nga xamee ni ci xajjatul wada yonent bi sallallahu alayhi sa sallam dañ ko genn aj rek ñu ban nañu gànn aj ci dundam bi nga xamee ni ñëw na aj gannaaw umratul qada umra la woon bi mu ajee dafa résumé waat lislaam yépp li mu digle ak li mu tere wane ne nag xaw ma danaa dajee teg yéen déwén fii wala déet booba yëg na ne daf fiy jógee du dellu si déwén at moomu jeexalu ko aaya jooju wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan ñenn ñu nag beneen aaya wàccaatul am na ñeneen ñu ne ñaar wàccaat na gannaaw ga am ñu ne benn wàccaat na moo tax dëgguwuma ci ne la dëgguwuma ci waxoon xëy na boobu ci TGP bi la woon waaw ne moom moo mujj mujj wàcc waaye bokk na ci ñaar yi mujj mujj wàcc wala ñetti am na si ñoo xam ne dem nañ ba ila jaa nasrullah war a waaye ñooñu itam ñi leen tontu dañ ne aaya jooju ba mu wàccee nga xam ne day tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ci déggee ne tàgge la muy sidna Abubakar radiyallahu anhu am ñoo xam ne déggewuñ ko tàgge ñooñu indi nañ ko kon ci aaya yi mujj mujj mujj wàcc gannaaw kon bi mu jógee ci xajjatul wadaa te xajjatul wadaa la la aaya jooju mu wax la alyawma akmaltu lakum dinakum ci la wàcce woon bi sallallahu alayhi wasallam na fi toogaat fi ay weer soog fi jóge kon yenn wax ne mujj la mujj mujj wàcc foofu lañ ko dëgg waaw bexun jiddan waa kii dafay am ñaar laaj yu mu doon laaj xam naa moom boo demee ab tukkikat la ndax nee na su fekkente dangay da ngay te am ñaari soxna te réew ma waaw am ñaari soxna te réew ma nga jëm yoon bu mayu la nga yóbbu fa ñaari soxna ndax lislaam may na la nga yóbbu genn ki booy dem walla déet ak nee na soo amee sa ñaari way jur yu fi jóge boo jullee ba leen ñaanal ndax man nga leen boole ñaan gi wala ak bii mu ne subhanallah wa bihamdihi ak subhanallah bi daf ko yàgg dégg ci say waxtaan muy laaj njariñam salaamaaleykum. ci tukki su amee ñaari soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan def bu daan tukki bu ñuy wax alqura tirage au sort la daan def ku bant bi dal nga dem ànd ak moom ku bant bi dalul nga toog kooku mooy sunna nit ki nag mën na am ay ay raison maanaam daal ay ay asbaab daal ay sabab yu tax mu dem ak kii waaye di ci gën a rafet te gën di maandu mooy bu fekkee ne deful tirage au sort itam mu wax leen ñoom ñaar ñëpp waxtaan ceeg ñoom ba ki ci desit d'accord ndax ñoo yem xaq bis bañ ko mayee rek te fekk kii maye woon nañ ko lu mat ñeent fukki at ñoo yem xaq ñoo yem xaq lu dul fi ñu wuute xaq mooy boo di xotti lii rek kii njool lool ki gàtt kenn ku ne lu ko jot rek la la yoon sant ci moom <laughs> bu kii dëkkee ca gannaaw njaañ njaga nga xam ne yére yi ñuy sol foofu bokkul ak kii nga xam ne mu ngi dëkk Paris wala mu ngi dëkk Dakar wala gore yi muy sol bokkuñu kenn ku ci nekk fa mu fa fa mu nekk la ñuy sol loola nga ko war loolu mooy li la war mooy xaq nga xam ne boo ko deful mën na la ko topp waaye loolu war léegi daal kon nit ki buy dem bu mu dekk jekki rek daal di ne cëfit benn waaye kenn nit kenn ki rek daal di dem ak moom bañ wax ki ci def dara jaaduwul de jaaduwul de na waxtaan ak moom ba d'accord ci mu yëgal ko ko la tirage au sort bi tam lu def loolu dégg ma na maslaha daal ba nga xam ne du dem ci tàngu xolu keneen ki wala mu ne ko damay def li ma neex wan ko ne damay def li ma neex rek jubul de te yomal xiyam bala ngay jéggi siraat àq jooju da nga ko ko fay de bu la ko baalul bu ko baalul da nga ko fay ndax dafa war al qisma al qisma fil mabiti xam ngeen ko yéen ñu jàng arab bi bàyyi ko. ki nga xamante ne ñaari juróom dafa faatu. waaw ba tey bokk na ci li waroon waxtaane ci waxtaane bi ñu tàmbalee nit ki bu amee doomam yar ko yarul islaam jàngal ko alquran jàngal ko lëf ci lislaam bu faatoo mu di ko ñaanal ndax dara lu ko fay fekki te la mu yóbbu du xaaja doy sallallahu alayhi wasallam misaale na ko nekk ci lab ci géej nga xam ñoom ay pexem jeex na day xaar rek ku ko suqali si ay pexem jeex na day xaar rek ku ko suqali si ki ne ci bàmmeel bi day xaar rek ku ko ñaanal ñaan nga fekk ci ko jëriñ ko waaye moom ci boppam ay jëfam lu dul li ñu tuddee assadaqatu jaariya yi juróom benn yooyu la lu dul lool rek jëf yi du ko fa fekk rek lay jëriñ dana jëriñ néew bi dana la jëriñ yow itam te dana yow mii kat da ngay fa mu dem da nga jëm nga fa dem bu defee am na njëriñ lool doomu aadama bi nag moom ñaari waa waajuram dañoo am xaq ci moom waaye xaq yaay moo gën a diis lu ko waral yaay moo gën a sonn ëmb bi metti na jur bi metti na boot bi metti na nampal bi saw mi la ca des yi jooyu guddi yi lépp bare yàq sa nelaw xaq yooyu lu diis a diis a diis la nit ki kat du ne ah sama yaay moom sa dañ ko koo defaloon ah du man rekk daal bokkuma caa ko gën ndax moom xamuloo lu mu fayee yaayam kon loola mënuloo ko sukkandikoo naan ku nekk ku nekk koy def c'est naturel déedéet nga fàttali ko xaq jooju kon nag eh, doom ji bu leen di ñaanal yaayam lay lay njëkkee soog a ñaan teg soog ci papaam baayam bu fekkee ne daf leen a boole ñaan gi mën ngaa boole ñaan junni nit wala téeméeri junni nit jullit ñëpp mën nga leen boole benn ñaan waaye ki ngay njëkk a tudd mooy sa yaay. sharia dafa def sax ne boo tukkee boo ñëwee indi li ñuy wax hadiyatu surut maanaam nga indi charité booy jox xale yi ñu jigéen ñi ngay njëkk a jox. soog cee teg ñu ba l'islam dafa àtte lépp ba bàyyiwul dara dara dara dara. jëmm ji nga xam nag moom lañ ne fab na tànkam teg ci sunna mooy kii xalaat yooyu yëpp di ca jaar di ko jëfe lu nu war la ñun ñëpp te waruñu cee woyefal dara li muy wax sànq nit ki dana diisal lu woyef bu xamul dana woyefal lu diis waaye nit ki gannaaw yàlla moo ko moom sàkk ko su ko neexoon mu sàkk ko def ko mu nekk sa ndax su ko neexoon mu def ko jaan wala jiit su ko neexoon mu def ko kaña wala mu def ko mbaam xuux mu def ko doomu aadama na yëg ne ah, amee na suñu borom lu rëy su ko dee mooy na fàttaliku loolu de te na fàttaliku safara wi de na fàttaliku traayu bàmmeel bi traayu bàmmeel moom dafa yàgg ndax kenn xamul kañ la saa di taxaw te li nga jëfan rek rek nga fay jëfandikoo lu dul luñ la ñaanal luñ la ñaanal rek am na jëm yuy jaamu yàlla ci seen bàmmeel waaye loolu ak waaye bu soree soree soree sore la mooy ñi nga xam ne dem nañ ba seen rawxaaniye far seen jusmaaniye gis ngeen sax bu ngeen di jàng euh, mi'raj yonent bi sallallahu bi muy reñaan romb na yonent yàlla Moussa muy julli ci bàmmeelam te yonent yàlla Moussa ba mu euh, ñaari junni yi na lu bari ci bàmmeelam yonent yi nga xam ne bàyyi woon na leen ci al-Quds Jérusalem dem def mi'raj bi yépp dajeeti naag ñoom ku nekk ci asamaan yi ba fa muy àgg ba fa Jibril mën a yem mu dem mbiru ruux dafa wuuteeg mbiru jëmm ah, dunduk alaxira wuuteeg bu adduna ba munloo ci xiyaas lenni alaxira ci add ci lenni adduna mu jaaduwul eh laaj am na waaw bii de moom xam naa ne laaj bu bu fi yónnee la waaye bu xaw a doy waar la waaw gannaaw njëriñul subhanallah waaw waaw mooy bu mujj bi subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allahu wallahu akbar loolu moom la ñu tudde baaqiyaatu saalihaat lu tax ñu tudde ko al baaqiyaatu saalihaat mooy yii des yu baax yii des ba faw ndax yoolam dafa bari dañu ne baaqiyaatu saalihaat mooy subhaanallahi fanweer ak ñett boo sëlmalee alhamdulilahi fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nga ne laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mu téeméeral ko bu la neexee nga boole leen subhanallahi walhamdulillahi wala akbar subhanallahi walhamdulillahi akbar ba muy fanweer ak ñett am na ci ulama yu ñu ko wax nga ne laa ilaha la sharika lahu qadir bàyyi woo ko boo dee dem àjjina ndax subhanallahi ci boppam alhamdulillahi ci boppam allahu akbar ci boppam alhamdulilah dañ ne yowmal xiyaam kenn du ko teg ci balance bi di ko peese ndax dafa ëpp balance bi day fees asamaan ak suuf kon jëmm ji ko bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa ilaaha illa wahdahu laa sharika lahu mulku wa hamdu wax téeméer yoon yowmal xiyaam kenn du la gañe kenn du la ëpp yoon ku dul ku la ko ëppale lu mu lu mu ko wax boo ko dee def téeméer yoon su mu nekk kon almusabbahaat yooyu subhaanallah alhamdulillah allahu akbar laa ilaha illa allah mujj subhaanallaahi ci boppam mooy sàbbaal bi ngay sàbbaal suñu borom boo ko dee def malaayka yi di la sellal di la seedeel di bind sa tuyaaba alhamdulilah wax naa ko léegi mooy li nga xam ne duñu ko teg ca balancé ndax réyaayam ak diisaayam allahu akbar allahu akbar dafay yow sa bopp maanaam témoignage lañ ko mën a maanaam daal da nga wane ne suñu borom du caagi maanaam rek moo gën a du caagi ni moo gën a màgg lépp lépp lépp mu doon waaye lépp loo xalaat ak foo ko teg ci réyaay foo ko teg ci màggaay suñu borom ëpp loolu lépp loo def ngir jaamoo ko suñu borom ëpp na loolu wane ne yow mooy wane dëgg dëgg ne lot nga yow ci jox suñu borom xaqam ndax lépp loo xalaat wala nga ji xalaat ne da ko def wala nga yéene koo def suñu borom ëpp na loola kooku tuyaabaam kenn xamul nu mu toll laa ilaha illallah nag mooy caabi àjjana kon subhanallah alhamdulillah wala ilaha wala akbar wala la ilaha illa allah noonu la demee benn bu ci nekk boo ko saxalee rek nga am al munaa yooyu turu yàlla yi nag yëpp a foor bët boo ci saxal rek wala nga boole ko moroomam bu dee nee ñu nag ki bëgg àgg ci yàlla moom benn tur lay saxoo te ki nga xam ne sikkar na ko ba jot secret turwa moo la koy jox te dafa lay jox euh, maanaam lim doo ko bàyyi doo ci yokk leneen doo ko wàññi ba ba ngay àgg ca àgguwaay ba kooku moom mooy al isnul ki nga xam nag dafa bëgg mucc ëllëg am daraja ju kawe dugg àjjana al ismul am jooju tur yàlla boo ci fab rek ak loo loo ko baril baril baril Cheikh Cheikh Abdul Wahab Sha'rani dafa gis ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa li bu ko jaam waxee malaayika yi daañu ko bind ren ba déwén tuyaaba ji xeeti tuyaaba yi te du jeex jazallahu sayyidina wa nabiyana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana xayran bi ma huwa ahluhu bu ko jaam bi waxee suñu borom dafa naan malaayika yi mënu leen a bind tuyaaba ji xamu leen ko waaye bind leen ko ni mu ko waxee rek ci ay téeréem ay ay kayitam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon mbokk yi na ñëpp toog bu kenn jóg fi mu tag ba mu ñaan ba noppi ngeen may ko ba mu génn ngeen soog a ci bu kenn jóg yéen xale yi surtout kon jërë ngeen jëf yéen